wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa yaqulu al-imam al-hafiz abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i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 an samurata bni jundub radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa talaa'anuu bila'nati llahi wala bighadabihi wala binnaar rawaahu abu daawuud wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon al imaamu alxaafidu nawawi rahimahullah mu indil ñu xadis bi di xadis mille cinq cent cinquante-quatre ci suñu buntu bi di 264 baabu tahrim la'ni insaanin bi'aynihi aw daabba ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis 1553 mu ne woon wa an abi darda'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yakuunu lla'aanuuna shufa'aa'a wala shuhadaa'a yawmal qiyaama moom ak li ko jiitu lañ boole woon laa yanbaghii li siddiiqin an yakuuna la'aanan walillaahi alhamdu wal minna. day ñu continuer jël xadis bi ci tegu muy 1554 mu ne waan Samurata bni Jundub mu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy Sayyidina Samura ibnu Jundub radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa talaa'anu bu leen rëbbante waaw bu leen rëbbante bi la'natillah ci rëbbum yàlla mooy di ñaanal nit naan ko yal la yàlla rëbb moom itam mu naan la yal la yàlla rëbb bu leen ko def de wala bi ghadabi waaye bu caagante ne ak meram yal na la yàlla mere waaw yal na sànjum yàlla dal sa kaw moom itam mu la koy joxaat wala bi naar yal na la borom bi dugal sawara waaw ku li fàttale ku parce que def nañ la lu metti léegi ñu ne waa ji ah, il faut ngeen comprendre li tax moom muy ñaanal waa ji safara waaw te waa ji di jullit génn àddina waliyasu billah ah wala binnaar déet caagantere li nga xam ne mooy sawara mu ne rawahu soloona loolee Abu Dawud al imam Abu Dawud as-Sijistani wa Tirmidhi ak al imam Abu Isa at-Tirmidhi wa qaala bi mu ko solowee mu ne moom hadith lii hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que bi ñoom dong ñoo ko solo ñu la al imaamu Ahmad di sëriñu imaam Abu Daawuda as-Sijistaani rahimahullah moom daal ñu na koy solo al imaamu at Abu Daawuda la ñu ko moo jiitu ñoo ay bokk la ñoon waaye kii mooy ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moom moo jiitu waaw waaw ki nga xam moom moo jiitu moom al Abu Daawud as rahmatullahi alayhi kon al Abu Daawud lan la wax mu ko indi ci awwalu kitaabul baabun fil la'n mooy njaal beenu téere bi nga xam ne téere al ah, ay teggin baabun buntu Ah, fi laami ci li nga xamante ne nii mooy rëbb mu ne xaddatanaa muslim ibn ibrahim mu ne nettal nañu suñu sëriñ di muslim ibn ibrahim di muslim ibn ibrahim al asadiyu al azdiyu al farahidiyu mawlaahum abu amr sëriñ loon ak ñoom imaamul buxaari rahmatullah alayhi génnaat na deux cent 22 rahmatullahi alayhi qaala mu ne euh, dëkkoon fële ci Basra rahmatullahi alayhi qaala haddathana Hisham mu ne dina tër mooy Hisham di Hisham Hisham ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastawaa'i rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a génn àddina gane àddina vers les années soixante-seize génn àddina l'an cent cinquante-quatre ci ay wuute yu ci am rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana qataadatu mu ne ku ñu nettali mooy qataada di qataada ibn di'aama ibn qataada ibn aziz ibn amr ibn rabi'a ibn amr ibn al-harith rahmatullahi ala al-jami' abul khattab moom al-basri gane àddina l'an soixante génn àddina cent 17 rahmatullah alayhi mu an al-Hasan mu jël ko al-Hasan di al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala al-Basri gane àddina la 21 ci xilaafa Sayyidina Umar ibn al-Khattab alayhi ridwaanu rahiim ar-Rahmaan génn àddina la 110 Abdullah muy imaam al-Hasan al-Basri mu siiw mi rahimahullah an Samurata ibnu Jundub moom moo ko jëlee ci ki nga xamante ne mooy Samura eh, ibn Jundub di Samura ibn Jundub ibn Hilal eh, eh, ibn Jurayj ibn Murra ibn Hazm ibn Amr ibn Jabir rahimahullah Abu Sa'id ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Sulayman rahmatullahi alayhi radiya wa radiya anhu nekkoon taalibe Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom Samura al-Fazari al-Basri mu ngi génn àddina nag ci jeexitalu xilaafa Seydina euh, Muawiya voilà la am na ñu ne l'an cinquante huit am ñu ne l'an cinquante neuf am nag ñu ne balaa soixante wallahu taala alam ani nabi Samura di jële <coughs> ci yonent bi alayhi salatu wassalam <coughs> sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne la talaanu bi la'natillah wala bi ghadabillah wala bin nar voilà mu ngi noonu nii la ko al imaam Abu Dawud as-Sijistani daal di indi kanta ki nga xamante ne mooy al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom mu ngi ko indi ci li nga xamante ne mooy abwaabul birri was-sila voilà kundi abwaabul birri was-sila an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa fi al-la'na mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musanna mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Muhammad ibn al-Musanna di Muhammad ibn al-Musanna Ibn Ubayd Ibn Qays Ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri rahimahullah gane àddina 167 génn àddina 252 di sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mu ne mu ne nettali nañu Abdurrahman ibn Mahdi di Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Anbari rahimahullahu ta'ala al-Lu'lu'i al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamante ne mu ngi eh, gane àddina cent trente-cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi moom di Abdurrahman ibn Mahdi dëkkoon fi nga xam ne mooy Basra rahimahullah qaala mu ne haddathana Hisham moom lañ di sànq mooy ibn Abi Abdillah Sambar rahmatullahi alayhi ad-Dastawa'i an Qatada gis nañ ko sànq an al-Hasan mu jëlu ko moom gis nañ ko sànq ibn euh, Yasaar muy al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri rahimahullahu ta'ala an Samura moo ko jëlee ci Sayyidina Samura moom gis nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin naar mu léegi mu ne wa fil baabi an ibn Abbaas wa Abi Hurayra wa ibn Umar wa Imran ibn Husayn haaza hadiisun sahiih lii la ko wax voilà mu ne ñëw na ci buntu bu mel nii ci buntu bii di wax hadiis bu mel nii ki nga xam ne mooy Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ak Sayyidina Abu Hurayra ak Abdullah ibn Umar mu ne Kanta ki nga xam ne mooy Imran Imran Imran ibn Husayn eh, moom nekk na tamit koo xam ne solo na ko mu ne nag hada lii nag xadiisu xadiis la xasanun boo xam ne bu wér la boo xam ne saxiix xasan bu baax eh, eh, saxiix boo xam ne dafa wér léegi kon lii la mais bon xam nga lii nii mooy riwaayatul xasani an samura loolu siiw la foog naa waxoon nañ ci dara boroom xam-xam yi dañ ci wuute est-ce que al imaam al Hasan al Basri euh, dégg na ci Sayyidina Samura ibn Jundub est-ce que loolu sax na waaw euh, wax yu siiw la ah masala bu siiw la ci biir boroom xam-xamu yi euh, ñi ne Sayyidina al Hasan al Basri dégg na ci Sayyidina Samura radiyallahu anhuma ci luñ joyal parce que sax na ne dégg na ci moom kon yeneen yi nga xam ne moom lay soroo ci moom euh, loolu day wane ne te ñoo bokkoon dëkk quoi da ñoo dëkkoon Basra te Seydina al Hasanul Basri dëkk dund naag Samura presque ay trente ans ñu bokk même dëkk bi di di Basra ak ñi nga xam ne Imaam al Hasanul Basri noonu la ko xam-xam ñorewoon ak ni ñu ko xamee sawaay euh, déggul ci samoro loolu waa yow moom dégg na ci moom ci luñ joyal te loolu wax jooju ki nga xam ne moo ci gën a siiw mooy sëriñ imaam al-Buxaari bi Ali ibn al-Madini waaye nag konoon taalibeem bi al-Buxaari ak euh, saaxibu saaxiba saxiixayn waaw mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo bind saxiix yi di al imaam al-Buxaari di taalibeem bi waaye nag konoon al imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñi ñoom dañu ne mooy yow Samura ci al-Hasan ibn Yasaar al dégg na ci Samura ci lu ñu doyal voilà moom dafa dégg ci moom moom ci lu ñu doyal dégg na ci moom waaw am na ñeneen tamit ku mel Imaam at nii mii moo tax muy mu xasanal ne xasanul saxiix Imaam at Imaam at Ah, imaam ah, Abu Ahmad al-Hakim ak tamit taalibin bi Abu Abdillah al-Hakim parce que ku deuxième bi Abu Abdillah mooy borom Mustadrak bokkul ak Abu Ahmad Abu Ahmad al-Hakim sëriñam la woon moom Abu Abdillah al-Hakim konoon al-imaam an-Nawawi al-imaam az-Zahabi al-imaam Ibn al-Qayyim ah, loolu ñoom ñépp te al-imaam Abu Dawud it as-Sijistani mi wax na luy wane ne moom loolu moom euh, en mu sax yi nga am que loolu wér na alxasan jëlee na ci ki nga xam ne mooy samura ci li ñu joyal loolu benn la léegi nag mu des ñeneen ñoo xamante ne ñoom dañ ne non imaam alxasan albasri rahimahullah déggewul ci euh, samura euh, dara waaw li mu jële ci moom yépp benn téere la woon waaw li mu jële ci moom yëpp benn téere la woon boo xamante ne moom la doon doxal boo xam ne doomu samura kenn ci doomu samura yi moom moo ko yoroon voilà moom moo ko moo ko bindewoon ci baayam moom mu daal di koy jële ci la ñoom la ko jële waaye déggul ci moom dara voilà léegi loolu nan <coughs> ñoo wax loolu kooku ku mel ni <coughs> amirul mu'minin eh, di sayyidina Shu'ba ibn al-Hajjaj moom dana lam yasma' al-Hasan min Samura dana al-Hasan ibn Yasaar déggul ci Samura mooy déggul ci moom dara Yahya al-Qattan <coughs> rahimahullah mu Yahya Sa'id al-Qattan euh, euh, moom it loolu la wax waaw moom dana loolu moom ci téere la boo déggee Samura naan la jëlee ni ci al-Hasan di jëlee Seydina Samura radiyallahu anhu loolu da ngay xam waaw léegi euh, ak ki nga xamante ne moom itam la wax ku mel ni Bahz ibn Asad hmm? Bahz ibn Asad moom loolu la wax ne loolu tamit loolu la <coughs> mooy déggwul ci moom imaam Yahya ibn Ma'in imaam al-jarh wa at-ta'dil mu ne lam yasma' al-Hasan min Samura shay'an waaw huwa kitaab mu ne alxasan ibn yasaar déggawul ci samura dara dara xam nga lan la ab téere la waaw ab téere la waaw téere la woon téere la woon boo xam ne mooy wiñ la wax léegi kon nga gis nit ñi eh, naka noon al imaamu ahmad al imaam abu hatim ci li gën a dëgër luñ jële ci moom ak al imaam ibnul munzir al imaam ibn hibbaan Euh, ñii ñëpp dañu ne mbir mi lenn la mooy ne al-Hasan Yasaar déggewul ci Samura ibn Jundub voilà léegi moo am beneen ñetteel wax boo xamante ne dañ ne noo affaire bi mënuñoo dàq lépp mënuñoo wax ni ñu leen dégg ne lépp lépp lu njëkk ñu ñoom imaam al-Bukhari sëriñam bi euh, Ali ibn al waaye ak ñaan ak ñoom euh, waaye loolu añoom yaamu Tirmidhi ñi waaye it wax tamit lii ñoom sooba wax ñoom Yahya ibn Ma'in day xaw compliqué ni dégguwul ci moom dara dara dara dara non dañuy teqantal mooy ne euh, ñetteelu wax daal Hasan ibn Yasaar déggewul ci sama morom lu dul benn xadiis benn xadiis kese la dégg ci moom waaw loolu moo mooy li wér mooy lan mooy ne euh, wax boobu nag kan moo ko wax ñu ne la kooku moom ki ci gën a siiw mooy al imaam al xaafidu an-Nasaa'i waaw waaw alxaafidu an-Nasaa'i mooy ki nga xamante ni mooy ki gën a siiw ci wax yii nii al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi naka noon al imaam al Bazzaar Abu Bakr loolu la dëgëral al imaam ad-Daaraqutni loolu la dëgëral al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Ghani ibn Sa'iid al Azdi loolu la dëgëral al imaam Ibn Hazm al-Andalusi loolu la dëgëral mbokkam ma Ah, al imaam ibn Abdul Bar ñoom ñëpp dëkk l'Andalousie moom itam loolu la dëgëral ak al imaam ibn Asakir bu Baghdad moom itam loolu la dëgëral al imaam Abdul Haqq al Ishbili rahmatullahi alayhi moom itam loolu la dëgëral ñoom imaam ibn ibn al Qattan bokkul ak kële de Yahya ibn Sa'id al Qattan moom al imaam ibn al Qattan ci Faas la dëkkoon Maghribi la woon al Faasi te lool imaam al-Bayhaqi ci la jéng waaw euh, al imaam al-Mizzi sëriñu ibn al imaam Ibn Kathir ci loolu la jéng te tamit taalibeem bi di Ibn Kathir tamit ci loolu la jéng ak al imaam Ibn Rajab al-Hanbali te al imaam Ibn Haj euh, Ibn Rajab euh, loolu la al imaam Ibn Hajar tamit ci loolu la jéng te ne wax jii daal mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw mooy ne Samura dégg na ci imaam al-Hasan al-Basri nee na benn xadis kese la lu tax parce que imaamul Buxaari dafa solo mooy xadis al-aqiqa bi wax ci wàllu euh, nit ki bu juddoo liir bi voilà liñ koy defal xadis bu siiw boobu euh, parce que al imaam al Muhammad ibn Muhammad euh, ibn Sirin rahimahullahu taala nekkoon xaritu imaam al-Hasan al-Basri bokkoon dëkk foofu Basra taalibi bi daa ñëw nettali ko xadis boobee jële ko ci imaamul Hasanul Basri ah ci ci samura léegi nag kii ne ko imaam al Muhammad ibn Sirin ne ko eh, eh, kii demal demal diw demal nga laajal ma al Hasanul Basri imaam al Hasan laajal ma ko ana kii bii nii mooy xadis bii ci kat la ko dégg al imaam al xasanul basri biñ ko ñëw biñ ñëwee laaj ko lool moo ne man maa ngi ko déggee ci ki nga xamante ne mooy samura loolu moom leer que ne dégg na ko ci moom waaw loolu dafa leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ te nit lii mooy dégg na kon xadiis bii moom xaw ma bande mais bii moom dégg na ko ci moom léegi nag comme que yeneen yi wérul ne dégg na ko ci moom moo tax ñii ne kon nag li wér keneen dégg na ko ci moom bii nga xam ne moo taxaw ne maa ko dégg ci Samura te tamit bon il faut pas oublier que al imaam al Hasan al Basri mudallis la tamit mooy waa bokk ci ñooñu nga xam ne <coughs> léeg-léeg dañuy solo yoo xamante ne jëlewuñ ko ci ki ñu naan ki ñuy wax mais dañuy utilise an waaw jële nañ ci te loolu wanewul ne eh, mbir la moo xamante ne nii eh, lu mu dégg la quoi xam nga nit bu melee noonu ba pare di solo yu mel noonu euh, bari lu mu koy def euh, loolu bi wér li nga xam ne moom nee na maa ko dégg loolu mën nañ cee jàpp alors que yeneen yi ambiguïté am na ci ndax comme que xadiis la waxu yonent bi alayhi salaam la mu jaamalaat ay rag dalante gannaaw du am ci loolu li ñu mën a saxal daal mooy li nga xamante ne sax na tantaan ak li nga xamante ne mënuñu koo saxal mooy li nga xamante ne moom saxul waaw loolu du ko mën a saxale noonu kon nag mu ngi noonu loolu moo am ci kii bi amaana nag bon wax bu mujj bii mooy bi nga xam ne moo gën a lëng ci wax waaw amaana moo bi gën a lëng moo tax ñu gis nga imaamul euh, kii euh, Tirmidhi comme que moom comme sëriñam bi imaamul Bukhari yi ñoo bokk wax ci lii mooy ne bon euh, imaamul Hasan dégg na di Samura ci luñ doyal loolu moo tax buñ ñëwee te gis nga boo seetloo hadiis imaamul Hasan al yi ñu muy jële ci Samura yëpp dana naan an te an c'est ambigu jële nañ ci ça peut man loolu leerul waaw man na nekk lu mu dégg mën na mën nekk lu mu dégg alors que li leer mooy bu aqiqa bi moom bu leeroon kii du ko laaj bu leeroon nam ko nekkalee mbokkam ne al imaam al xasan al basri ni euh, Muhammad du yónni taalibe ne ko demal laajal ma al xasan fan la déggee bi fan la déggee xadiis bi bi mu ko ko laajee ci la dooral leeral ne ah lii nag man maa ngi ko déggee ci ki nga xamante ne mooy sama voilà loolu daal di leer nag ken lii moom ah lii moom dégg na ko kanta yeneen yi daraa ci leeru te ñëpp xamoon nañ ne yoroon na téere boo xamante ne nii mooy ci samura la ko mooy du samura moo ko dikkee mais boo xam ne après samura la ko dëgg la ñoo bokkoonu dëkk muy basara dund naa ak moom presque trente-deux ans ci même dëkk bi loolu yëpp baax na waaye est-ce loolu rek saxal na waaw waaw <laughs> xam nga imaamul Buxaari ñoom moom moom daa bokk ci ay sartam yi nga xamante ne bu dee nit ci wóor na waaw mais sauf que euh, problème bi yëpp wóor na ka mu ne moom la jële ci moom ku wóor la mu sax benn yoon ne daje nañ benn yoon lool bu nawetee dañuy jàpp ne loolu noonu mooy ci da koo dégg ci moom waaw il faut loolu am waaw imaam Muslim moo ne yooyu moom taxawul waaw bu dee daal ñaar ñu wóor waaw léegi bokkum dëkk possibilité ñu daje am bu nee jële ne ci diw an an utilisé an loolu jokkaloon waaye bu imaamul Buxaari moo gën dëgër mais cadre samura bi euh, boobu day jaar ñu affi day jaar ñu affiné bi Seydina Al-Hasanul Basri jëlee ci samura loolu moo tax day jaar day laaj ñu affiné ko mooy lam mooy ne waaw loolu loolu ëskay waaye nag suuf fii ne euh, Samura euh, ci la ko imaam al-Hasan al yi jëlee exactement lu leer nañ loolu defe naa leer nañ waaw loolu defe naa nekk loo xam ne dafa clair a clair a clair quoi waaw moo tax loolu daal insha allah mooy wax bu ñetteel bi amaana mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci li nga xam ne mooy wax yi wallahu taala alam léegi nag ginnaaw loolu ñu wër a ñëw nag ci suñu xadiis bi Euh, lëkkaaleem premièrement kon deuxième jàngat ak li nga xamante ne mooy suñu bunt bi di xaraamal li nga xamante ne ni mooy di rëbb nit koo xamante ne ku ñu xam la wala ab ab ab waruwaay wala yu mel noonu ñu ne la loolu leer na mooy yeneen saa salaam day tere laa talaa anu bu leen rëbbante waaw jullit warul di nekk di rëbb mbokk jullitam. parce que fàttalikul bi weesu li ñu la waxoon parce que rëbb loolu lay teg yal na yërmande yàlla sori diw te yal na ko am sànjam dal loolu nan la ko jullit di ñaanale boo ko jullit alors que borom bi wax leen innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi kese ñoom ñooy ay mbokk yëwénal leen seen diggante mbokk koy yow au lieu nga def lool nga def lan loo def hmm? nga ñëw di ko rëbb moom itam mu lay rëbb ngeen nekk ay noon te saa saa waxoon tamit la taghadabu la tabaghadu bu leen bu bañante waaw xadiis yooyu nga ne ko fi dégg di doxal lee xam nga loolu doy na waar nekk na loo xam ne mooy day contraire ak njàngale bi yonent bi salaatu wassalaam moo tax loolu moom manu jaar yoon ko waaw loolu moom waru la nekk loo xam ne lu jaar yoon lay nekk waaw waxu yonent la li saa loolu ni mu leere nga ñëw euh, di wax wax yu mel noonu di rëbbante ñu ngi nii rek ba pare di jural al bagba da ngay ak ak bañante ak noonoo ci ñoo xam ne borom bi daa waxoon yéenay ay mbokk mbokk ay mbokk te ñoom mooy way ngëm yàlla yëpp waaw amul xool couleur xamul ban couleur la déedéet ban lii la yor loolu lépp du ci dara non xam nga lan la yéenay ay mbokk loolu lu yàlla def la léegi nag bu ngeen taxawalee ba saytaane ki mbokkam daal di leen euh, euh, taqali loolu seen affaire la waaw loolu seen affaire la waaw loolu seen affaire la waaw a koy lijjanti te bu ngeen ñëwee ci kanamu yàlla di ngeen ko moom lan moo tax mbokkoo ba nga xam ne moom laa leen boole woon waaw li leen boole ëpp doole fuuf seen xasdun seen xusuusun nafs seen ciru bakkan yi nga xam ne ñoo leen di pousser ci noono di rëbbante di ngeen ko layoo seen borom waaw fa aslihu gama leen waxoon yéwénal leen waaw seen diggante mbokkooy defu ngeen ko fan ngeen di rëbbante dees nañ dees nañ leen laaj waaw dees nañ leen laaj waaw ñoom yow de toute façon dees na la laaj fan ngeen eh, nekkoon ba li nga xamante ne mooy noonoo goog di am ba ngeen di rëbbante kon laa talaanu bu leen rëbbante bu boobaa mooy kon manoo ñëw di rëbb nit waaw lislaam danaa tere nga ñëw ak mbokk julli ak lu man di def nga taxaw di ko rëbb waaw nga taxaw di ko rëbb non nga ne ma mais laa yuhibbu allahu al-jahra bi suu'i min al-qawli illa man zulim ñu ne la waaw kay borom bi mooy bëggul ak al-jahra ñu ne la waaw kay léegi loolu borom bi bëggul laa yuhibbu Allahu borom bi bëggul aljahra bisu mooy di feeñal lu ñaaw min al qawli ci wax illa man zulim lu dul ko ñu tooñ ñu ne la waaw kay loolu al imaam al hasan mi ñu doon wax léegi al basri rahimahullah mu ne loolu mooy waajoo xam ne dañ koo tooñ daa am benn waay bu la tooñ mu ne bul ñaan ci kawam de xam nga nooy def da nga naan borom bi yàlla nag ma dimbali ci kawam yàlla sama ak bi mu jël yàlla nag ma ko delloo te lii li koy dëgëral wax ji mooy li yeneen saa salaam waxoon li mu ne saxaaba yi te gisoon nañ ko ci Riyaad bi euh, mooy njiit yooyu nga xam ne dañuy ñëw di leen tooñ ba saxaaba yi ne ko waa yow yeneen saa jël seen ak yi mais est-ce que xeex ak ñoom mu ne déedéet fekk ñu ngi taxawal julli waaye yéen li leen war def leen ko seen àq yi kanta seen àq yi ñu nanguur jël ko ngeen tàllal seen loxo mooy ngeen ñaan seen borom mu delloo leen àq yooyee jël nangul leen ko loolu mooy lii nga xam ne mooy dëppoo euh, lii nga xam ne mooy al imaam al hasan ibn yasaar wax ne euh, loolu la ah voilà loolu la <laughs> waaw waaye bul nekk nag euh, ah, boroom bi yàlla na nga dox sama digganteeg moom wala li nga xam ne moom la ma bëgg a tooñ wala mu lay bëgg a tooñ mu ne loolu noon ngay ñaan waaw waaw kon nag kantaar euh, imaam euh, Ibn Abbas dane man na koo ñaan yàlla mais euh, bu mu ñëwee moo gën mais il faut mu modérer ci ay ñaanam parce que tamit daa am loo xamante ni hadis bi wan nañu ne du n'importe même bu dee man nañ la may nañ la yenn yi du la neex ngay wax waaw am ñu ne non loolu xam nga lan la mooy xam nga dem nit def la doon nga dem wax ko feneen muy lu ñaaw loolu ñaaw la léegi nag le fait nga dem di ko wax ngir jooytu ko fenn ñoo xam ne war nañu koo faj ak yooyu loolu lool du yàlla la tere yàlla terewul loolu waaw laa yuhibbu llah al jahr bi suu'i min al qawli illa man zulim mooy loolee lay da bëgg a wax mooy te eh, wax lu ñaaw loolu mu def dem feneen wax ko loolu borom bi terewu sinon bu neen da ngaa ñëw fekk waa xam ne daa def lu ñaaw nga dem te defu ko ngir publicité wala defu ko ci lu biir loolu def ko koo xam ne dafa laqatu nga gis ko dem wax ko loolu Euh, riba la boo xam ne boroom bi dalaa nattu wan la ko c'est pas pour euh, nga dem di ko vilipender ay dem di tas euh, secret boobu nga xamante ne moom la la wan waaw te boroom bi yeneen saa saa waxoon na man satara musliman képp koo xam ne suturaal na jullit fii ci àddina boroom bi dina la suturaal àddina ak alaaxira aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam ñu ne loolu la ah voilà loolu la euh, wallahu taala alam waaw allahu akbar hmm? kon mu ngi noonu waaw mooy loolu xadis bi en tout cas lu mu ci mën dem tere nañu wan nañu ne loolu moom rëbbaate manu cee dugg waaw waaw rëbb di rëbb di ko rëbb parce que yonent may sa sam moo ne laa talaa anu waaw laa talaanu bi la'natillah waaw bu leen rëbbante ci yal na ko waaw kii yal na yàlla rëbb rek mooy loolu waaw waaw ñii di rëbbante waaw bul waxul jullit bu ñu xam naan laanahu llahu yal ko boroom rëbb laanatullahi alayhim yal boroom rëbb yàlla nekk seen kaw wala alayhinna wala alayha bu dee jigéen la déedéet wala bi ghadabihi waaye di càngante na ak sànjam i ñëw di wax naan yal na boroom bi mere la waaw yal na eh, ghadabullah yal na la dal waaw yow loolu dañ koo tere wala bin naar waaw bul ñëw naan yal na la borom bi dugal sawara wala bu dee faat na yal na ko yàlla dugal sawara waaw allahu akbar allahu akbar hmm? loolu la nga xam ndax bu ci nekk ci gi mooy liñ la waxoon sànk lay sori mooy yërmande gi yàlla waxoon ak tamit mbokkoo googu loolu lay dog te ngay rëbb moom mooy dog nga diggante ak mbokkoo digganteem ak moom kon loolu la wallahu taala aalam waxoon nañu la nag di weesu li Imaam an doon wax lii mooy koo xamante ne nii nit la ko ñu xam wala benn waay bu boo identifié bi koy rëbb waaye bu dee comme yi nga xam ne moo ñëw ci alquran laanatullahi ala alkaafiriin loolu dara newu ci waaw yal na borom bi rëbbum yàlla nekk ci yéefér yi loolu kàdduy alquran la ci boppam waaw laana allahu man ghayyara manaar al ard yonent saa salaam doon wax borom rëbb na képp koo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa soppi euh, dëxil muy li nga xam ne mooy frontière suuf si kooku noonu par exemple loolu kenn du ne waa ji e loolu loolu kenn terew ndax waxu yonent bi alayhi salaam ba wax waaw moo tax Ibn Mas'ud dinañ gis ñu naan ndax du ma lu tee du ma rëbb koo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala moom moo ko rëbb waaw ala alaanu man laanahu rasulullah ndax du ma rëbb koo xamante ne nii ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom moo ki mooy ki nga xam ne moo ko rëbb waaw kon loolu daa nekk loo xamante ni lu amaam solo lu taxawoon nañ mais jàpp nit bu ñu xam waaw monsieur X waaw Ngoné Ndiaye waaw rëg rëbb loolu dañ ko dafa xaram waaw ministre diw di yeena waaw aliyasu billah kooku yal na tab bi safara yo gën a métti aliyasu waaw xanaa kay boo demee ba lool yal na ko boroom bi faye lim doon jëf waaw te lool lépp li ko gën mat mooy nga ñaanal ko yërmande yeneen saa salaam bañ ko waxee ñaanal ñoom diw dana déedéet ñaanal leen yàlla la def ñaan biiw mooy ñaanal ko xam ne lu musiba dal mu ne déedéet waaw daal di leen ñaanal lii waaw waaw waa aslam waa rifaar waaw gafaral lu ñoon da leen a ñaanaloon borom waaw allahumma al'an euh, kii waa daws <laughs> waaw waaw allahumma isa borom ilan dawsa <laughs> voilà Tufayl ibn Amr laajoon Yonent bi alayhi salaam ad-Dawsi Yonent saa salaam Daws daal woo leen ci diine mais Daws ñoo bañ diine borom Yonent saa salaam ah waaye yow ñaanal salaam ne allahumma ighfir dawsan wa ci bihim waaw jéggal leen te nga leen waaw moo tax moom di boppam ma doon wax nañ leen ñaan yàlla finalement liñ def moom moo ànd ak délégation bi daal di leen indi waa Daws ñu tuub si doo <laughs> ñoom Seydina wa Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhum wa ardaahum waxoon nañ la même ñenn ñi nga xam ne nag ko Abu Jahl Firawna ñooñu rëbb leen mën naa de mais li gën sax mooy du ko tudde rek di rëbb di rëbb di rëbb di Euh, li ngay dugg foofu mooy sa làmmiñ day far nekk loo xam ne day takk loo xamante ne yeneen saa salam da ngay mujj nekk laaan te fàttalakul siddiq du nekk laaan ñaar yooyu dañu wutee waaw dañu dañu mënula nekk ci xolu kenn nekk koo xam ne rëbbaatekat la fu mu toll di rëbbaate ba pare nekk siddiq ak tamit la nga xamante ne doo ramm ëllëg da pare yow doo bokk ci daaw yi loolu lépp nañ ci bàyyi xel quoi waaw wallahu taala a'lam kon xadis bi xadis la bu am solo ci suñu bunt bi di moytandikuloo di rëbb nit ne naan diw yàlla na ko yàlla nangam ak nangam wal iyaazu wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu kon nañ ci bàyyi xel waaw loolu nañ ci bàyyi xel wallahu ta'ala a'lam xam naa dañuy yem nii bii di ñëw insha allah ñu gis eh, xadis bi ci tegu eh, damay hésité sax est ñu gis ko wala déet euh, ñoom la al imaamu Tirmidhi par exemple daal di dajale euh, voilà bon wala nañ ko gis benn yoon insha allahu